بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون muttaki'iina ala sururin masfuufatin wa zawwajnaahum bi huurin 'iin wallaziina aamanuu wattaba'athum zurriyyatuhum bi iimaanin alhaqnaa bihim ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لعهم فيها ولا تأثيم صدق الله العظيم من خلق من رشد صلى الله على سيدنا محمد أهل بيته وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu ñu ngi woon ba tey ci kitaabu mawaaqiitu salaa wal jaami' sahih wal imaam abu abdullah muhammad ibn isma'il al buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ci baabu maa yukrahu min as-samari ba'da al-ishaa ginnaaw bi nga xamante ne gis nañ ci waxtu yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci waxtu yu julli yi ak mboolem li nga xamante ne ñoom ñoo ci wërwërloo ak att yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ba wax tamit ci li nga xamante ne moom moo aju ci waxtu yi nga xamante ne moom mooy yi ñuy faat te eh, ak naka lañ leen di fayee ak li nga xam nañ leen di toxtalee bokk nag ci li nga xamante ne eh, loolu mat naa leeral tamit ba tey ci nii nga xam ne noonu la ñuy mooy bu la neexee nga di leen fay tamit bu da ñoo bari nga di leen fay par tuuti tuuti naka noonu nga di leen fay par benn benn euh, saa yoo jullee tamit nga daal di julli beneen ngir fayee ko ak yu demee nekk noonu waaye bu dee loolu la xanaf yi rahmatullahi alayhim li nga xam ne moom la ñuy wax mooy ne da ngay njëkk a waxtu wi ba pare doo ko julli waxtu wi maanaam doo fay waxtu maanaam ndax toftale ci waxtu loolu dafa toftale ci ni ñuy fayee loolu dafa war maanaam loolu dañ ko euh, fàtte woon a masala dañ koo fàtte woon a leeral bokk na tamit ci li nga xamante ne moom moo mat leeral mooy ne. su ma neexee muy julli waxtu fay waxtu comme ci yeneen mazahib bi maanaam damay julli waxtu fay waxtu julli waxtu fay waxtu wala boog ma njëkk ko fay dooga julli waxtu loolu yëpp bu la neex nga def ci waaye euh, nga xamante ne tamit dañuy faral di wax tamit ne boo demee ba ba fay juróom ci waxtu wu nekk bés bu ne mooy fay nga lu tolloog lu tolloog juróomi waxtu ci waxtu wu ne loolu bu boobaa dañuy daal di xam ne léegi farlu nga te bokkutoo ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi sàggan beneen bi ci def tamit moom mooy waaye nag ba tey terewul rek bul nu la neex rek nga koy fayee loolu tamit comme loolu tamit euh, beneen acte la ci bi ci def bi nga xamante ne tamit euh, moom mooy euh, amaan na am na beneen bu ñëw sama xel léegi waaye dama ko fàtte mais daal ala kulli xaalin fay gi noonu lay demee bu maanaam damay voilà bokk na ci tamit mooy ne fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañuy maanaam nit ki nga xamante ne dafay naafi la te fekk am na ay farata yoo xamante ne waragu ko fay maanaam ñoom loolu lañ koo sit békkul nag ci lu xaram comme ni ko ñenn ñu bari yaakaaree ne amul amoo droit bi du tout déedéet maanaam dafa bokk rek ci li ñu sit lu tax ngir am na ay mbir yoo xamante ne yooyu da ko war a fay ba mu def su fekkente ne rakkaay maanaam rakkaay rawa kii rakkaay ñaari rakkaay fajar yi la mooy ratibatul fajri ak lu demee nekk witar maanaam loolu moom duggul ci yu ñu waaye yi ci nag dañuy sib ku ko def loolu moom mooy ñaar masala bi ñu wax ne léegi mi ngi woon ci suñu xel waaye daa demoon alhamdulilah borom bi indiwaat na ko subhaanahu wa taala dégg nga kon ah, gisoon nañ tam ci suñu jotaay bi weesu kon gisoon nañu baabu maa yukrahu min na samari ba'da al-isha buntu bi nga xam ne moom mooy li ñu ci gom ngomlaan ginnaaw gee maanaam loolu euh, mooy waxtaan waxtaan mooy waxtaan ginnaaw guddi rek mooy waxtaani guddi rek moom mooy ngom ngomlaan dégg nga euh, dañ koo fàtte woon ci jotaay bi weesu maanaam baat bi dellu ci na dégg nga euh, bokk na ci liñ ci gisoon mooy hadisu sayyidina abu hurayra abu abu abu barza abu barza al aslami radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom lañ ko doon laaj ne ko kayfa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli maktuba ana naka la yonent bi alayhi wa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naka la baaxoo di ko julli julli farata yi mu wax ko ba ca gannaaw ga bi mu yeggee ci wàllu gee mu daan ne wa kaana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha nekk nag tamit koo xamante ne dafa si woon di nelaw lu jiitu gee naka noonu di waxtaani ginnaaw gee loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi fii di ko leeral maanaam ne ba leer ngomlaan maanaam ginnaaw gee maanaam mu daal di indi tamit baabu samari fil fiqhi wal xayri ba'da al isha maanaam buntu bi nga xamante moom mooy wax ci wàllu ngomlaan ci wàllu xam-xamu fiqh ak li nga xamante ne moom mooy lépp loo xam dafa nekk wàllu wàllu biiw ginnaaw gee loolu tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gis ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne al-Hasan ibn Yasar al-Basri rahimahullahu taala dafa yéexi dañ ko maanaam euh, taalibe mi dañ koo xaa mu xaw a yéex a génn nag ci ñoom waaye ba ba mu yegg ci jege waxtu wi nga xamante ne comme na hatta qarabna min waqti qiyaama ba mu jege waxtu wi nga xamante ne ci la daan jóge maam ci la daan jóge ngir taxaw maanaam ci la waxee nag ne léegi nag maanaam mooy waxtu wi euh, kañ la maanaam euh, waxtu wala bokk ci waxtu taxawal gi ñuy taxawal maam ñaari maanaa yo la maanaam moom mu jóg taxaw dem wala boog taxawal gi ñuy taxawal wax maanaam euh, jotaayu xam-xam bi maanaam mu daal di dikk nag ginnaaw ga nag mu ne ne mu ne ah suñu mbokk yi nag suñu dëkkandoo yi ñooñu woowoon ginnaaw ga nag ci laado laado leeralee ni na Anas itam radiyallahu ta'ala anhu moom waxoon na ko nekk am na benn guddi bu ñu xaaroon yenente bi sallallahu alayhi wa ba guddi gi xaaj nee na mu daal di wax ne yenente bi sallallahu alayhi ba mu jullee ba pare daf leen ba noppi dafa leen a xutbaal maanaam mu daal di leen di wax ne alaa inna an-naasa qad sallaw thumma raqadu wa innakum lam tazaalu fi salaatin man tazartum mu ne mu ne alaa waawiye ne nga xamante ne eh, ne nit ñi day li mooy ne nit ñi day naka nit ñi de ñoom julli nañu topp nag nelaw nen te yéen nag yéen dañoo leen di nekk ci julli feek yéen a ngi xaar julli maanaam mu daal di ciy teg ne wa inna al qawma la yazaluuna bi xayrin mantazarul xayr mantazarul xayr nit ñi nag duñu duñu deñ di nekk ci yiw fekk ñi ngi xaar yiw loolu moom mooy li eh, eh, imam al-Hasan al-Basri wax rahimahullah waaye tamit loo comme Qurra bi nga xam ne moom mooy taalibeem te moom mooy Qurra ibn Khalid eh, rahimahullah nee na déet loolu nag wax la ci boo xam te Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu moom moo ko jëlee ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gisoon nañ tamit ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne dafa ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa julli dafa julli julli gee eh, bi ci mujjantalug dundam topp nag mu daal di nopp ba mu noppee mu daal di taxaw di waxtaan ak sahaaba yi radiyallahu anhum mu ne ara'aytukum laylatakum haadhihi fa inna ra'sa mi'atin la yabqa mimman huwa al-yawma ala dhahri al-ardi ahadun mu ne gis ngeen seen seen guddi gii fii mu toll nag buñ demee ba ca bopp téeméeri at ba mooy ca kanam boobaa kenn dootu fi desati ci ñu mel ni maanaam ci ñi nekk ci kaw suuf fii mu toll nii loolu moom moy loolu maanaam mooy waxtaan wi nga xamante ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan te loola ginnaaw gee la te loolu day te kon ci anam gu leer ci ne waxtaan ginnaaw gee nekkut loo xamante ne lu ñu mm, maanaam bu fekkee lu ñu sibla su fekkente ne waxtaan wi dafa aju ci wàllu xam-xam ak ci wàllu li nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne lu baax la ak yiw la ak maanaam di saxal loo lépp loo xam ne lu baax la loolu nag moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam di wane xam-xam ak li nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne dafa aju ci di waxtaanee mbiru jullit ñi ak mbir yoo xamante ne dafay jëmale nit ñi kanam maam lépp loo xam ne daal lu baax la loolu moom la ji moo tax imam al-Bukhari jiital buntu boobu ci buntu bi nga xam ne moom la ñu jëm te ñu war koo gis ci suñu détail bi inshaa allah mu ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabu samari ma ad-dayfi wal ahli baabu buntu as-samari ngomlaan ma bay dayfi ànd ak gan wal ahli ak ñoññi maanaam li la tax nag maanaam wax ji te munoon na koo dugal ci fi nga xamante ne moom la wax noon baabu samari fil fiqhi wal xayri ba'da al-isha buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu laan ci wàllu xam-xamu fiqh wala boog ci xam-xamu maanaam baatu fiqh loolu lu mat a bàyyi xel ndax ñoom ñu njëkk ña bu ñu waxaan fiqh jubluwuñ ci rek xam-xamu fiqh nii mais liñ ci jublu moom mooy lépp loo xamante ne xam-xam la buy wër-wër loo ci diine ji maanaam mën naa nekk ci tafsir mën naa nekk aqida maanaam wala tawhid man maanaam mën naa nekk euh, fiqh ci boppam mën naa nekk hadith mën naa nekk leneen loolu maanaam ñoom loolu lañ ci daan jublu mooy lépp loo xamante ne day may dégg-dégg day tax nit ki mën a xam diineem mu mbir mi gën a leer ci boppam mu gën a xam lan mooy digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala mën na nekk tamit lépp loo xamante ne dafay aju ci diggante borom bi subhaanahu wa taala ak nit ki te moom mooy xam-xam yi aju ci wàll suluk moom mooy soobu ci yoonu nitu yàlla yi ak yeneen loolu yëpp dafay daal di nekk li nga xamante ne maanaam day daal dugg ci buntu fekk boobu ak yiw ginnaaw gee mu ne ak maanaam euh, gon ngombalaan ci ci wàllu fiqh ak yiw ginnaaw gee loolu li tax dugalu ko fii nag maanaam buntu bi mu daal di koy berte ànd ak ne euh, maanaam nekk ay gan di leen teral loolu ak nekk ak sa njaboot maanaam sa kër di waxtaan ak ñoom ak yu mel noonu loolu dafa bokk ci yiw waaye boobaa dafay li tax mu ber moom mooy ne yee dañoo ëpp doole maanaam xam-xam ah, dafa ëpp doole que nga nekk rek ay gan nii ak tamit di teral ay gan ak yu mel noonu lool moom moo tax mu daal di wala boog nga daal di toog ak say kër sa kër loolu moom moo tax mu daal di wax. lii daal koy ber mu nekk moom ci jëmmi boppam mu nekk buntu boppam boo xamante ne bokkut ak yeneen yi loolu benn mbir la ci ñaareel bi ci def moom mooy ne buntu bi comme moom mooy buntu bi nga xamante ne moom mooy bu mujj ci téere bi nga xamante ne moom mooy kitaabu mawaaqiitu salaa imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf ci leeral ne maanaam mu mel ne daf lay juñu ne naa nag léegi boo nga xamante ne taxaw nga kay taxawu julli def nga li nga xamante ne moom nga war a xam xam xam lu nga sa diine ci ginnaaw loolu yëpp nag te mujjantal lii maanaam sa si guddi gi lu maanaam nga toog ak maanaam nga du aay nga nekk ak say gan naka noonu tamit nga am moment boo xamante ne moom ngay nekk sa waa kër ci guddi gi loola dafa nekk loo xamante ne tamit ci biir waxtu wi nga war a sàmmonteel ci la bopp ndax dafa am ay àq yoo xamante ne comme ni nga xamante ne noonu la ko yeneen bi waxe sallallahu alayhi wa sallam bi ko Seydina Abu Zar waxe radiyallahu anhu mu ne wax na dëgg te moom mooy ne da am sa bopp dafa am sa bopp sa bopp maanaam sa dafa am àq ah naka noonu sa yaram dafa am àq maanaam sa borom dafa am ci yow àq sa bopp yow tamit sa bopp naka noonu say waa kër dañoo am si yow ay àq tamit maanaam te loolu eh, tamit maanaam lu mata bàyyi xel la maanaam ngay am temps boo xamante ne da nga koy nekk ak ñoom donte ginnaaw gee loolu moo tax maanaam mu nekk beneen maanaam ne waxtu julli yi ni ngay sàmmonteeg waxtu julli yi noonu nga war a sàmmonteeg waxtu yi nga xamante ne moom ngay am ci xam-xam maanaam mu jël buntu boobu buntu fiqh ak yu ak lépp lu yiw waxtu wa ngay sàmmonteeg loolu naka noonu itam noonu nga a war a wutee tamit waxtu woo xamante ne ngir say gan lañ wala boog sa waa kër lañ loolu tamit benn lenn lu ci nekk mu am waxtu yoo xamante ne moom nga war a am ci mbir moomu mu nekk tamit loo xamante ne beneen euh, muy muy beneen mbir tamit boo xamante ne bu mata bàyyi xel la ci ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala di Euh, ci ne mbir yi tamit kon jaamu yàlla maanaam dafa am waxtu yoo xamante ne ngir julli la mu am waxtu yoo xamante ne leneen xeetu jaamu yàlla yi si rawatina xam-xam da ko cee war a def maanaam ak si kar ak yu demee ne ko noonu jàng alquran ak di wéet ak sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala loolu tamit mu am waxtoom waaye tamit mu am waxtu wi nga xamante ne moom nga war a def njaboot loolu tamit mu am waxtoom loolu ak ñi nga xamante ne tamit ñoo lay soxla ci nit ñi lu demee nekk say gan ak ñu mel ni ñoom loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daa dina see bi ngir leeral yooyu mbir yëpp inshaa allahu taala wallahu taala a'lam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Abu Nu'man te ar mooy al imam Muhammad al-Fadl as-Sadusi rahimahullahu mu al imam Abu Nu'man al-Basri rahimahullahu ta'ala moom di imam tamit ci waa euh, Basra euh, dégg nga li nga xam ne comme ni nga xamante ne noonu la ko ñu bëree bëri euh, tegge ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ne ku dëggu woon te jullit la bu sell ñu ko mu gën ñu koy dàkkante tamit aarim maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon Euh, moom nag mi ngi génn adduna deux cent euh, vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye nag ñetti at laataa muy génn adduna dafa jaxasoo maanaam xel mi daa jaxasoo loolu moom moo tax li imam Abu Hatim waxoon rahimahullah ni képp koo xamante ne dafa déggee ci moom laataa ñaar fukkeelu at bam ñaar téeméer ak ñaar fukki ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme li mu dégg loolu lu baax la comme ñoom imam al-Bukhari rahmatullahi alayhim waaye képp koo xam ne dafa dégg ginnaaw loola kooku li mu dégg baaxul imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom téeméeri euh, hadith euh, moom rek nag moom moo ci moom waaye waa ashaabu kutubu sitta ñi ci def ñëpp soloo nañu ay haditham ba mu def imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' waaye nag imam at-Tirmidhi comme niñ ko waxe solo na ci keneen koo xamante ne tamit Abu Nu'man mooy daakantalam waaye kooku mu ngi tudd al-Hakam ibn Abdullah al-Aydili comme niñ ko leerale woon moo siqa la rubbama afta maanaam ku wóor la waaye léeg-léeg day juum moom mu ne qaala haddathana Mu'tamir ibn te moom mooy Abu Muhammad Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahimahullahu ta'ala moom itam waa Basra la taala dañ koy dàqantele ci ak Tufayl euh, rahimahullah mi ngi génn ngi gane adduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna quatre-vingt-septième année ginnaaw gàddaayu Yonent sallallahu alayhi euh, wa alihi wa sallam euh, kon moom tamit ci siqaatu taabi'i taabi'i la bokk rahimahullahu taala li nga xam ne moom la imam az-Zahabi wax ci moom rahimahullah moo ne kaana ra'san fil ilmi wal ibadati ka abihi maanaam moom day euh, ponkal la jiit la ci xam-xam ak jaamu yàlla moom comme baayam la mel maanaam loolu euh, muy aw euh, seede woo xam ne imam az-Zahabi rahimahullahu taala seede na ko ci moom Euh, te euh, borom xam yi tamit rahmatullah alayhim loolu la wax comme li imam Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu ta'ala ne rajulan euh, mu ne rajulan salih maanaam maanaam mu ne mu ne rajulun salih maanaam ya'khudhu 'anil kull maanaam moom day nit la ku sell waaye nag day jëlee ci ñépp Euh, loolu maanaam day jëlee ci ñëpp waaye loolu li muy tekki mooy mën naa jëlee ku wóor comme ci ku wóorut waaye daal ak lu mënti xew moom bu fekkente ne ci ki mu jëlee ku wóor la moom ci jëmmi boppam ku wóor la loolu la wax ji di tekkee euh, dégg nga euh, kon moom rahimahullahu taala muy kon imam boo xamante ne li comme li Qurrat ibn Khalid as-Sadusi waxoon rahimahullah te mooy taalibe sayyidina Anas bi maanaam Eh, eh, maanaam eh, taalibu Hasan al-Basri bi rahimahullah ma ah, sayyidina Hasan al-Basri bi mu ne mu'tamir indana du ma mu'tamirun du mu indana duuna Sulaymaan at-Taymi maanaam moom gëntu tuuti mu'tamir gëntu tuuti baayam mooy Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahimahullahu rahimallahu al-jamii' mu ne qaala haddathana abi nee na sa baay nag moo ñu nettali te moom mooy Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahimahullahu taala muy Abul Mu'tamir di waa Basra rahimahullahu taala imam Shu'ba rahimahullahu nee na ma ra'aytu ahadan asdaq min Sulayman at-Taymi kaana idha haddatha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam taghayyara lawnuhu moom dafa mu ne mus xamuma kenn koo xamante ne moo gën a dëggu que Sulayman at-Taymi rahimahullah moom sax nekkoon na koo xamante ne suy waxtaane di wax xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay yaram bi tàmbalee soppeeku maanaam tellement maanaam ni nga xamante ne noonu la màggale yeneen bi sallallahu alayhi wa te noonu la nekkee koo xamante ne ku muy bàyyi xel la moo tax Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu ta'ala imam bu màgg boobu nee na kaana Taymi indana min ahli al taymi mi Sulayman ci ñun te mooy Abul moom day fi ñun day moom day ci waa xadiis la de waaye beneen seede bi nag moom daanaka gënta tuuti seede bi mu wax nii maanaam mooy bim ne ma jalastu ila rajulin axwafu axwafu lillahi minhu musuma toog ak nit koo xamante ne moo ko gën ragal yàlla maanaam loolu subhaanallah loolu moom seede la boo xamante ne allah seede bu magga ngoogu wallahi Ah, loolu day lu rëy rëy rëy la ah, rahmatullah alayhi ah, kon loo kon loolu mën naan daanaka mën nañoo eh, eh, imam Ibn Hibban rahimahullahu taala boole na ko ci ñu màgg ñi rahmatullah alayhi nee na kaana min ubbaadi ahli basra wa salihihim thiqa wa itqaanan thiqatan wa itqaanan wa hifzan wa sunnatan maanaam nekk na koo xamante ne ci jaamukatu yàlla yi gën a maanaam ñi gën a màgg ci waa Basra la nekk ci ñi gën a sell ci ñoom ci woor ji mu wóor ak ci mën a takk maanaam maanaam rafet ni muy téye ak ni muy nettalee hadith yi ak mokkal gi muy mokkal ak tamit ni mu sàmmonte ak sunna ci ñi ci gën a màgg ci waa Basra ci la bokk rahimahullahu taala imam al-Ijli ne tabi'iyun thiqa wa kaana min xiyaari ahli Basra maanaam tabi'i la boo xamante ne ku wóor la ba pare dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci waa Basra ah, rahmatullahi alayhim ah, eh, naka noonu eh, eh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala ne ah, ahadu a'immatul a'lam kenn la ci ponkalu ñi nga xam ne ñoom ñooy imam yu mag yi waaye mu ne ahadu saadaat sami'a anasan wa aba usman an-Nahdi maanaam kenn la ci sang yi dégg na sayyidna anas radiyallahu ta'ala ak Abu Usman an-Nahdi rahimahullahu ta'ala ba pare mu ne manaqibuhu jamma maanaam ay ngëneelam ay jalooreem dafa bari lu bare bare bari la naka noonu noonu la jalooreem yu bare noonu la tamit nekkee koo xamante ne euh, ku màgg la al imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mu ne at wa Ibn Ulayya mashayikh ahli al-Basra lam yasma'u min Abi al maanaam eh, ñoom ñaar ñi muy at-Taymi muy Sulaymaan Abul Mu'tamir mi Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi rahimahullah ak al imaam Ibn Ulayya te moom mooy Ismaa'il ibn Ulayya rahimahullah maanaam Ismaa'il ibn Ibrahim la tudd maa ngi koy Ibn Ulayya ñoom ñaar ñi ay sëriñ lañ ci waa Basara rahmatullah mais déggi wuñu ci eh, al imaam Abul Aliya eh, rahimahullahu ta'ala. Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ne huffazul basriyyiina salaasa ñi nga xam ne ñooy huffaz yi ci waa al Basra ñoom ñett lañ mooy Sulaymaan at-Taymi ak Aasim al-Ahwal ak Daawuud ibn Abi Hind mu ne waaye nag wa kaana Aasim ahfazuhum Aasim al-Ahwal rahmatullahi alayhi moo leen ganoona maanaam mokkal waaye nag Sufyan ibn Sa'id as-Sawri moom daanul jiital kenn ci kaw Sulaymaan ibn Sulaymaan ibnu Tarxaan at-Taymi rahimahullahu ta'ala daanu jiital ci kaw kenn ci kaw basara yu ne kenn te loolu Yahya ibn Sa'id al-Qattan moom moo ko seede ci moom rahimallahu al-jami' moom borom xam-xam seede nañ ci moom ay seede yu mag mu nekk borom gëneel gu kawe rahimahullahu ta'ala ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta ah moom mu ne. qaala mu ne haddathana Abu Usman maanaam Abu Usman te moom mooy euh, euh, Abdurrahman euh, ibn Mall ibn ibn maanaam ibn Amr ma Abdurrahman ibn Mall ibn Amr noonu la tudd ibn Adi ibn Wahb an-Nahdi al-Basri maanaam Kufi summa al-Basri Kufa la dëkkoon ginnaaw gu mu dëkk waa Basra maanaam Abu Usman bi mi ngi génn adduna eh, centième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dund na cent trente maanaam moom eh, ku guddu fan la maanaam ci muammaruna yi la bokk ndax boo xasee ba dund cent trente rek léegi daal tàmbale ngaa nekk bokk ci ñu gudd fan dégg nga eh, hmm. dégg nga moom euh, Sulaymaan at-Taymi bii di taalibeem nag seede na ci moom rahimahullah seede bu rëy nee na kaana laa yusiibu zamban kaana layluhu qaa'iman wa nahaaruhu saa'iman wa in kaana la yusalli hatta yughsha alayhi maanaam moom day dafa nekk ko xamante ne euh, da daan julli da daan euh, moom da da daanul jote ak bàkkaar dara mook bàkkaar du am fu ñu mën a jotee moom guddi gi yëpp da koy julli gudd bëccëg gi da koy woor te bu wooree day sàmmonteeg bàkkaar yi moom euh, moo tax nga gis ne moom daan na julli ba nga xamante ne maanaam li koy tàqaleeg julli gi mooy yëgatu mooy day perte connaissance loolu moo koy fa tàqaleeg julli gi dégg nga moom Abu Usman an-Nahdi bi euh, rahimahullahu taala ci muxadramuna yi la bokk comme niñ ko gisee Eh, maanaam fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotu koo gis eh, rahimahullahu ta'ala eh, fekk na tamit Yarmuk xarek Yarmuk maanaam fekk na ko te mooy xare boobu Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu jiiti woon ah boobu fekk na ko te ak at ñaari yoon ci jaahiliya ginnaaw ga mu tuub ci lislaam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, mu nekk kon borom mbir yu rëy nekk ku jaamu jaamukatu yàlla bu mag nekk imam bu wóor rahimahullahu taala euh, rahmatan waasi'a ay xadiisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Abdurrahman ibn Abi Bakr mooy Seydina Abdurrahman ibn Abu Bakr euh, ibn Usman te moom mooy Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu mooy Abdullahi ibn Abi Quhafa Abu Quhafa moom mooy ibn Usman ibn Amir ibn Amr ibn Sa'id ibn Murrah ah, ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib muy mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Taym ibn Taym ibn Murrah ibn Sa'id ibn Taym ibn Murrah voilà ibn Taym mooy waa Banu Taym eh, ibn Murrah rahimahullahu ta'ala Abdurrahman di kon moom eh, di mbokki Sayyidina Sayyidatuna eh, sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha e, dégg nga moom nag e, ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Ummu Rumaan mooy seen yaay e, Zeynab nag la tuddoon Ummu Rumaan moom kon fekke na Badar waaye nag ba mu nekkee Badar bi ci yéefir yi la bokkoon dégg nga moo tax ci moom la alquran wàcce wallazi qaala li walidayhi uffin lakuma ata ata'idaani ni an akhruja wa qad xalatil quruunu min qablihi qablii wa humaa yastaghiisaani allaha waylaka aamin inna wa'da allahi haqq aaya ci moom la wax woon ah euh, mooy euh, te aaya yooyu nga xam ne ci suuratul ahqaaf moom la wàcce woon mooy kii wax euh, waay juróom waaye mbaf waay yi ah ndax da ngeen may forcer da ngeen may jañ ci ma ma ma ma nekk dugg ci lii Ah, ah, di génn naan damay di génn euh, dëkk bi di dem feneen te te man dëkk bi ni ci man ba pare fii ma dëkk Makka ah du ma génn déw ma dugg ma ci l'islam déw ma fenn waaw voilà te ñeneen ay ay ay génération ngi nii romb nañ ma wahuma yastafisaanillaha waylaka amin inna wa'dallahi haqq wa qaala in hadha illa asatirul awwalin maanaam moom ñu naan ko way ay way way way toskere ñella la way yërëm nañ la way gëmal yàlla ni muy digle dëgg la de mu naan ah waaye yéen lii bi ay lii bu ñu njëkk ña rek ah voilà ñooñu ak xat ak ak ak ñaññ yi ci borom bi teg subhaanahu wa taala ci moom mii la wàccoon waaye nag gannaaw ga dugg na ci l'islam rafetal l'islam bi maanaam loolu day leeral ne kon loolu tegtalewul ne ku aay wàcc ci yow maanaam lii day tegtale nag moom mooy sabab bi waaye tegtal waaye gannaaw ga dugg na ci l'islam moo tax moom nee na sayyidna Abubakar radiyallahu anhu gis nga bàyyi gis nga pourtant Badar rek jekku naa la ay yoon yoon jekku naa la ay yooni yoon waaye bu ma demee ba xam ne rek non sans bàyyi nga naa la bàyyi waaye yeneen mu ne ko ay bu doon mën la gis nga bis boobu bu ma la jekkoon damay tàqale sama posa ba waaw Seydina Abubakar radiyallahu anhu loolu la ko i non bu doon mën nag maa la jekku kon waxatuñ <laughs> moo tax euh, moom euh, fekkeen maanaam maam ca fatxu Makka ci jamonoy fatxu Makka ci la doo maanaam wala tuuti avant fatxu Makka ci lay doog a dugg ci l'islam ah fekke na nag euh, li nga xam ne moom mooy xarek Yamaama ak mboolem futuux yi nga xamante ne maanaam mooy conquête yi nga xam ne moom la l'islam am yëpp ba moom bi muy génn àdduna ne moo tax tamit bokk na ci li nga xamante ne moom la ñu seede ci moom mooy ne nit ku sell la woon ku ku sell la woon maanaam euh, naka noonu euh, euh, dafa neexoon deret tamit maam dafa mënoon a kaf maanaam ku ku ne ku mënoon a kaf la woon tamit loolu tamit bokk na ci liñ ko xamee woon moom mooy nag bokk na ci tamit moom mooy ak njàmbaareem bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon ba pare ku mënoon a sànni xeej la ñaare bu sànni xeej du du du luppe kooku tamit bokk na ci liñ ko xamee ba pare moom mooy doomu mooy taawu Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu muy sahaaba boobu radiyallahu taala anhuma mi ngi génn adduna cinquante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne am na ashaaba suffa mu ne waa ashaaba suffa ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne ñoom euh, dañ leen ñoo ci mbaar ma maanaam ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa amoon maanaam mbaar moo xamante ne maanaam fi nga xam ne fa la kër ga daan féete ñoom foofu lañ daan toog loola nag mooy ne ngir ne ku amutoon kër amul fu mu dëkk foofu la daan dem toogi naka noonu dañoo nekkoon ñoo xamante ne tamit ñu ñàkk lañu woon daal nañu léeg-léeg mat soixante-dix daal nañ ko ëpp léeg-léeg daan nañ ko néew lu tuuti léeg-léeg bu kenn ki génnee àdduna wala mu tukki wala boog mu mujj daal di takk soxna am kër ak yu mel noonu bu boobaa daal di eh, ñu daal di jóge foofa ca mbaar ma waaye daal bu dut loola rek fa lay ne maanaam eh, te ñooñu nag eh, dañ daan bëri maanaam daal dañ wàññeeku ngir loolu wala kenn ki faatu ñu daal di wa wàññeeku ngir loola léeg-léeg ñeneen ñëw daf si leen fekk si leen tuub si maanaam wala ñu jóge ci yeneen i dëkk wala yu mel noonu ñëw fekk si leen eh, imam Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullahu taala ci Hilyatul Awliya lim na ci lu ëpp téeméer ñoom Euh, wala téeméer rek ñeent fukk jàpp lu maanaam lim bu xaw a jege la wala téeméer rek fanweer jëm en tout cas téeméer kaw rahmatullahi ala radiyallahu ta'ala anhum mu ne ñoom waa ashaabu sufa kaanu nekkoon nañ ñoo xamante ne unaasan ay nit lañ ñoo xamante ne fuqaraa ñu ñàkk lañ woon wa anna tey nekk nekkoon na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na man képp koo xam ne kaana nekk na indahu fa moom taamu ñamus des na ni ñaar fal yadhab na yóbbu na yóbbu waale bi saalisim ci ñetteel maanaam mooy koo xamante ne moom eh, ak seen waa këram ñoom ñaar lañ maanaam moom ak soxnaam ñoo dëkk wala moom ak doomam wala yu mel noonu mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wax ne maanaam buy dem te li muy lekk ñaar la doy ñaari nit rek la doy te ñoom ñaar kese lañ na buy buy dem di yóbbaale na jël ci waa ashabu sufa mu yóbbaale ko ñuy ñett maanaam bu ko defee moom mu mën lekk foofu. dégg nga maanaam loolu la yenente bi daan wax sallallahu wa sallam wa in arba'un su fekkente ne am nañ ñeent fa xaamisun wala maanaam euh, nañu yóbbaale ba muy juróomeel nañu yóbbaale juróomeel aw saadisun wala juróom benneel maanaam ndax gis nañ ni nit ku ne li maanaam euh, li ma loolu euh, ko lii dafay dëppoog li Seydina Omar defa radiyallahu ta'ala anhu jamono ji nga xam ne ci la ñàkk gi ndóol gi tare maanaam danaan gis ñi am mu wax leen ne leen yéen képp kenn ci yéen da ngeen dañ leen di na jël kenn ku ñàkk mu indi ko këram mu lekkandoo ak moom maanaam mooy xeetu eh, eh, kiiwu partage boobu voilà maanaam eh, mu organiser ko maanaam na ko yóbbu parce que képp ba pare nag da ko daan def proportionnellement maanaam bu fekkente ne kër gi juróomi nit a fi ne nañ indi invité yeneen juróomi nit bu fekkente ne fukki nit a fi ne nañ invité yeneen fukki nit maanaam parce que bu ñu toggee parce que gis na ni kenn du dee parce que dafa lekk genn wàllu la mu maanaam nit ki bu lekkee genn wàll la mu daan lekk loolu du ko rey donc euh, au lieu ñuy bàyyi ñeen ñi di dee ak xiif nañ ñenn nañ partagé maanaam ñoom noonu moo nekkoon euh, seen seen euh, seen doxalin mu ne nag wa anna sene Abubakar sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Usman radiyallahu anhu moom noonu la tuddoon maanaam Abdullah la tuddoon comme Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog comme baay Yonent bi comme Yonent bi tamit sallallahu alayhi wa sallam mooy Abdullah Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaamam martabaam mooy Abdullah sayyidina Abubakar radiyallahu anhu comme niñ ko gisee mooy ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu Usman ibn ibn Amir ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib radiyallahu ta'ala anhu muy sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga foofu la ko teg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Murra mooy ñëw Banu Taym Taym ibn Murra dégg nga foofu lañ bokk ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom nag Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu muy xalifa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam borom ngëneel yu mag yi ak jaloore yu kawe yi daanaka jarut ñuy dellu ci wax ay mbiram radiyallahu ta'ala ndax ñépp xam nañ ko mi ngi euh, musnadam mooy 142 hadith yoo xam ne muttafaqun alayhi juróom benn la amma imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wéetoo na ci omo imam Muslim wéetoo na ci benn hadith bu sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala amma yeneen hadith yi ci des nag ñoom ñi ngi ci yeneen téere hadith yi wallahu taala a'lam mu ne Seydina Aboubacar radiyallahu taala anhu jaa dafa dikkee moom bi salaasatin ci ñett maanaam moom daa yóbbu ñett nee na fantalaka mu daal di dem annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam bi asharatin yóbbaale fukk moom ndax xam ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa moom ak fukki soxna ak juróom-ñeenti soxna yi ñuy fukk moom buy dem yóbbaale fukk moom maanaam moom euh, noonu la yenente bi noonu la def sallallahu alayhi wa sallam dégg nga qaala mu fa huwa moom kat Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam moom mooy maanaam mooy ana man wa abi ak sama baay wa ummi ak sama yaay dégg nga mu ne adri ndax xamuma qaala ndax dafa wax ne wamraati ak sama soxna wa xaadimun ak koo xamante ne euh, koo xamante ne ku doon liggéey la maanaam Abu Usman moo sikki sàkkali ndax lii wa xaadimun tamit mu ne ak maanaam ak sama soxna maanaam Abdurrahman ibnu Abubakar radiyallahu ta'ala anhuma mun a wax xaadimun ak tamit koo xamante ne euh, mbindaan la woon bayna naa bu nekkoon suñu diggante wa bayna bayti Abi Bakar ak diggante kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam mooy lan mooy euh, mbindaan la woon boo xamante ne maanaam mooy ab booy la woon vale booy boo xamante ne dañu daan liggéeyal sama kër maanaam léeg-léeg bu amee yenn tâches mu def ko kër ga yi ci def bu demee maanaam mook Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam ñun ñoo bokk mbindaan mi maanaam loolu lay tekki euh, lii yëpp nag maanaam buñ ko xoolee dañuy gis maanaam ni nga xamante ne loolu moom mooy li jaadu maanaam ci diggante jullit ñi mooy jàppalante googu nga xamante ne moom moo war a am ak dimbalante gi nga xamante ne moom moo war a am mu bañ a nekk rek ne euh, ñu bañ a nekk rek genre maanaam faale wu ñu nekk nañ nekk ci lu ñu yow euh, déedéet maanaam mbir mi daa war a nekk tamit jàppalante. te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax waa asxaab doon wax ñi ci def eh, sahaaba yi radiyallahu taala anhum ne leen ku am ku am ku nekk koo xamante ne maanaam nit ki yow benn leen lay doy na nga na maanaam bo na nga yóbbaale keneen voilà toog am nga sa lekk gaa yow sa sa bi rek nga yor dégg nga rawatina bu dee marché tapas la boobu moom baax na boobu moom mën nga koo séddoo waaye bu fekkente ne takos normal yi la tamit moo boo lekkee genn wàll gi même bu suurul tamit garaawul maanaam moo tax euh, fii nii yonent bi sallallahu alayhi wa daf ni euh, ñamu moo tax daf ni ñamu kenn ñamu ñamu ñaar mu ne maanaam dana dana da yegg fii salaata voilà taamu nay ni yegg fii salaata ñamu ñaar dana doy ñett waxul ne dana suur ñett waaye dana doy ñett nag voilà dégg nga ñam juróom dana te loolu yàlla da ciy def barke subhaanallah gis nga ñam boo xamante ne euh, maanaam fi mu toll bu ñu amoon ñetti palaat maanaam ñetti palaat comme ni ko ni koy séddale ci assiette yi mais ñu boole assiette yi nag léegi mu nekk benn léegi nag ñeenti nit ñëw toog ci maanaam ni ñi ñu doon naroon a suuree noonu la ñuy suuree daanaka maanaam barke bi ci yàlla lay def la waaw mais nag ñu tudd yàlla rek nañ tudd yàlla tey lekkee ndeyjoor maanaam bu boobaa insha allah loolu yàlla dana ci def barke ba mu doy ñëpp dégg nga ak yu mel noonu dégg nga loolu nag euh, moom la yenen bi sallallahu alayhi wasallam di jàngale fii maanaam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon moom fukk la yóbbaale mu ne wa innaka li wër boobu mooy Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu moom ta'asha moom dafa reere inda nabi fooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam la reere summa topp labisa mu daadi sax haythu foofa nga xamante ne maanaam fulliyat fa lañ jullee ak isha u gée summa topp nag raja mu daal di dellu si maanaam loolu moom mooy lan mooy dafa reere kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dafa demoon ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam reere foofa léegi te ànd ak ne ñoom yóbbaale woon nañ ñoom yóbbaale woon nañ ñett <coughs> waa kër Seydina Abubakar radiyallahu anhu mais terewul ñu daal di yeneen Seydina Abubakar radiyallahu baa bàyyi leen fa dem ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu day wane ñaar bu njëkk bi mooy yenn Seydina Abubakar radiyallahu anhu ni mu fonk woon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamante ne doon daanu xaw a tàqali ko ak moom loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, képp koo xamante ne da ngay ànd maanaam mooy ku am gan mën nga leen a yi kër ga dem bu dee dafa am leneen looy doxe ji maanaam mën nañoo nekk kër ga ñu reer foofu ñoom. maanaam mën nañoo reer a gannaaw te loolu daañ ci gën a gis lu gën a leer ci lii di ñëw ndax lii topp ci xissa bi da koy nekkal beneen bi ci def nag moom mooy su fekkente dafa am lu la téye maanaam lu la téye nit ki maanaam nit ki mën naa wuutee jàkka ji par exemple ñii seen gan yi ñoo leen téye ba tax moom par exemple di mu woon jàkka ja mooy Seydina Abdourahman radiyallahu anhu waaye Seydina Aboubacar ak yent bi sa ñoom comme ci kër yenente bi la ñoom julli nañ ci jàkka ji loolu tamit bokk na ci li li muy li muy li muy wane waaye loolu waaye ba tey li doon gën mooy mooy ñoom ñëpp ñu julli ci jàkka ji moo gën waaye lii tamit mën naa ne su ma toog rajaa mu daal di dellu fa labisa mu daal di sax hatta ta ta'asha mu daal di reer annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam dafa nekkoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa dem sax xaar ba yenente bi reer ba noppi sallallahu alayhi wa sallam fa jaa moom mu daal di dikkee ba'dama ginnaaw ba nga xam ne mada wii na na layli ci guddi gi maasha allah na soob yàlla maanaam kon loola waxu ko waxul lan la nattu ko waaye daal la soob yàlla daal ci guddi gi romboon na lii nag mooy wane ni kon mën nañoo nekk ginnaaw gee ñu toog ay gan maanaam nekk ak kom yeneen yenente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw gee la yóbbu la dem reerandoo ak mu daal di wax la ñeew ko imra'atuhu soxnaam bi mu dikkee ah sayyidat Zaynab eh, mu dikkee mu ne ko wa maa habasaka waaye ana lan moo la téye an an an an an adyafika maanaam lu tax ba sa gan yi maanaam boobu nekk fi lu la téye wëllu sa aw wala ba qaala day day fiki eh, day rek maanaam maanaam soit pluriel la maanaam adyaf wala boog day fika ngir de waxoon nañ la ne la mudaafa su fekkente ne. maanaam lépp lu ñu idaafa maanaam lu ñu askanalee dara su fekkente ne dañ koo def mu nekk maanaam lu buñ ko askanalee dara rek maanaam loola wax loola wax jooju day mën a am même bu dee ci li ñu jëfandikoo lenn la maanaam singulier la day daal di mën a jor ak tey pluriel ba tey dégg nga loolu moo tax maanaam lii tamit euh, day wane ne ki nga xamante ne moom mooy jigéen ji maanaam mooy nit ki ki fi ne. Eh, maanaam mën nay inquiété maanaam mën na ne mais lu tax lii maanaam mën naa laaj jëkkër ji ne ko mais lu tax lii xewut maanaam loolu war naa mën a ne dégg nga loolu benn benn la ñaareel bi ci def moom mooy itam lii day tegtale ne euh, ki teew moom mooy xam ki teew lu tax maanaam ki teew day xam euh, mbir yi maanaam mbir yoo xamante ne war nay poser problème par rapport ak ki teewul ki teewul moom am na yu bari yoo xamante ne mën na koo riir mu ne kaala mu ne awama asaytum maanaam sayyidna Abubakar radiyallahu anhu ne awama awa ndax de ma asaytum da ngeen a réeragul awa ndax de ma asaytum da a réeragul qaalat mu ne ko ah abaw ñoom dañoo bañ hatta ta ji abati nga dikk lii tamit day wane nekkoon kon mënoon nañoo reer ci ginnaawam bu fekkente ne am nañu digal maanaam nit ki nekku fi maanaam c'est pas parce que nit ki gan yi ñu ngi fi et borom kër gi ñëwagul rek ken war ta reer wala kenn war añ loolu war naa mën a loolu tamit ah, lii da koy dëkkale waaye Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi ne mais lu tax réeragoo leen xanaa da ngeen a réeragul ñu mu ne leen ah xaaral mu ne abaw ah, a ah, ñoom dañ bañ nañ ñoom dañoo lànk xattaa mbete ta ji anga dikke xat dëgg-dëgg urido gaaral nañ leen reer bi fa abaw ñoom ñoo bañ ñoo lànk maanaam fa abaw waaye dañoo lànk maanaam loolu tamit day tegtale ne képp maanaam li li li gën tamit mooy ne nit ki maanaam bañ a reer laataa maanaam maanaam gan reer gan gan warta warta euh, lekk lekk gi añ añ bi te borom kër ñëwagul maanaam loolu tamit euh, maanaam teggin la daal donte du lu war teggin la rek voilà teggin la itam rawatina ndax ngir ne loolu ñoom xam nga lu tax ñu def ko ndax dañoo yaakaaroon ni xëy na lii du doy comme que dañ leen invité parce que déjà ñoom maanaam ñoom dañ leen invité déjà parce que amuñu woon lu ñu lekk léegi ñii la ñu toggoon pour ñoom seen bopp ñoom lañ ne leen lañ leen ci xaj xajal donc ñu ñëwee toog lekk ko ba mu jeex te te te borom kër gi ñëwul borom kër gi bu ñëwee du am lu mu lekk maanaam loolu maanaam mooy ne eh, loolu tamit sóoraale te loolu day waree saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu amee woon jikkoy boobu nga xam ne moo la ñu tuddee al isa comme ñu alquran ni mu ko waxee wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaafa te dañoo nekk ñoo xamante ne dañ daal ëppal ci seen bopp seen kaw bopp maanaam dañ daan jox euh, loo xamante ne ñoom dañ ko soxla dañ daan jox priorité keneen donc ñoom soxla lañ ko dëgg sahaaba yi radiyallahu am dañoo amee woon jikko jooju dégg nga loolu jikko yi ñi yor maanaam loolu jikko yi ku sóobu ci yàlla la te dëggu ci soobu gi dégg nga radiyallahu anhu moo tax ansaar yi lañ ñoom noonu lañ leen tagge nee na qaala qaala mu ne fa zahabat fa zahabtu ma dem ana ba faxtabatu ma daa di làqatu maanaam ma maam sayyidna Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu nee na ma daadi di dem ma daa di làqatu tamit bokk na ci liñ ci xamee ne doom mën nay làqatu baay bi su fekkente ne xam na ni daa dem njaabum maanaam ndax lan ndax moom moo waroon a ñëw toog ñu ti ne leen eh, bismillah nañu reer maanaam comme papa ji nekku fi waaye comme que dibut loola maanaam rôle boobu mu waroon a jouer te loolu day wane ne bu fi bàyyi nekkul doom ji mag moo war a taxaw taxawaayu bàyyi moo war a taxaw ñi ci def tamit taxaw taxawaayu bàyyi loolu tamit bokk na ci liñ ciy jànge moo tax ba mu ñëwee mu ko fa xaala mu ne ko yaa Xunsur e eh, yow mi nga xamante ne yaay yaay boroom xel mu ñàkk mi maanaam Xunsur mooy day day day day tekki koo xamante ne mooy mooy mooy mooy magum jëmm quoi liñ naan magum jëmm hmm. <laughs> voilà yow magum jëmm mi nga def lii lool ah, loolu lay tekki daal maanaam koo xamante ne xëy na am xelam dafa ñàkk moom mooy Xunsur hmm. dégg nga mu fa jat daa mu daal di koy ñaan akum njoof maanaam mooy ñu ndag mooy comme genre euh, ndax euh, ajda wala al jad'u jad'u mooy koo xamante ne dañoo bakkan bi wala nopp yi dafa dagg wala wala tuñ yi nga mooy njoof rek dañoo njoof bakkan yi wala njoof wala maanaam loolu la ko maanaam li mu ci namm rek moom mooy ŋaññi ko daal maanaam mu ne ko waaye yow yow daal yaa yaa yaa doy waar nangam nangam wa sabba mu ŋaññi ko. maanaam sabba mu sabba mu saaga ko maanaam saaga fii li muy teg maanaam waxoon nañ la ko hmm. wolof li wolof naan saaga ak ñi ci def liñ naan saaga du benn maanaam li muy tekki rek mooy da koo da koo xas ne ko waroo woon a defalee nii lool tam bokk na ci liñ ci xamee moom mooy ne bàyyi ak kilifa gi su gisee loo xamante ne jaaduwul daf ko war a leeral daf ko war a wax ci maanaam eh, da ko war a wax njabootam maanaam daf ko daf leen ko war a signifier ne leen lii baaxut te lii jaaduwul te lii normalul maanaam lii kat ba pare ba ñu xam ne jaaduwul mu wax leen wax ju ba pare toog loolu tamit dafa war a nekk loo xamante ne ni ngi leen koy waxee daa war a nekk loo xamante ne day ànd ak wax yu yu leer te mu leer ni lii nga ci jublu ci anam goo xamante ne du ñu dute ci ne kii mbir mii muy wax ñor na ko waaye ay waaw jàppale leen ñëw ay dimbali leen ay ah. waaw mais ñu ngi tuub mooy kii mais loolu doo ko wax koo xamante ne da ko war a corriger koy corriger da nga naan ko eh li nga def du nii waroo ko woon def nangam nangam ba mu xam ne lii du nii voilà masalan te loolu day am la lekk maanaam te nga gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam masalan ci xew-xew bi bàyyiwul nit ñi rek ku nekk daal di ñibbi dem seen yoon déedéet dana eh yow mii jëlal ñii yow jëlal ñii yow jël maanaam mooy kilifa tamit dafa war di organiser yu noonu. maanaam xam ne kat ñëpp nii la ñu war a doxale te masalan tey mënuñoo toog masalan tey ci eh, eh, jotaayu diine am ñuy wax feneen di di di di trouble ñu naan leen waaw ñoo ngi trouble xam naa ngeen jàppale ñu rek ngeen déedéet dañ leen ne leen li ngeen di def loolu jaaduwul kenn bu ñuy wax ci waa bu ñuy wax ci yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi ñëpp dañu war a noppi kenn warul wax loolu lañ leen war a mu leer quoi et que noppi leen bu fekkente ne nag loolu la xam ngeen lan la buntu baa ngi ne wa dégg loolu moom mooy ku mënul buntu baa ngi ne loolu mu leer loolu moom mooy li nga xam ne mooy li jaar waaye kon ah, Seydina ah, Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba mu waxee daal mu ne waqaala mu daal di wax ne kulu lekk leen laa xanii an xanii an mooy tatagal laa bii ñu ci yokk nag ah, maanaam mën naa nekk maanaam mooy ne dara xewul xanii an ñu ngi tatagal mën na nekk tamit ne laa Euh, la la zaida maanaam mooy lu ñu yokk rek ci wax ji pour wax ne ne vraiment ñu ngi leen di tatagal comme naam oh, laa uqsimu bil xunnas oh, laa uqsimu bi yawmil qiyaama laa uqsimu bi haadhal balad masalan laa zaida maanaam ma dañ ko ci yokk ngir dëgëral ngir seddale ñu ne non voilà mooy wa genre jarul may waat maa ngi waat waaye jarul ko woon ah wala boog laa li wax du noonu maanaam laa maanaam mbir mi woon nii hani an ñu ngi leen di tatagal loolu tamit mën na tekki lool mën na tekki euh, euh, maanaam que mën na mën naa tekki yooyu noonu dégg nga fa qaala mu ne wallahi waat naa ci yàlla ne laa at'amuhu euh, du ko mos abadan mukk maanaam sayyidna Abubakar radiyallahu anhu ne waat naa ne doo mos bi maanaam mooy lekk leen waat naa ne du ma lekk lii maanaam jarul woon ngeen may xaar te que yu mel noonu mu waat ci yàlla ne bu ko lekk loolu tamit maanaam loolu day wane ak mbaaxam rek mu ne waymullah waat naa ko ci yàlla ne maa kunna nekku woon naxudu di di di di di di jël min luqmatin euh, maanaam euh, maanaam Seydina Abdurrahman mooy wax radiyallahu mu ne waymullah waat naa ci yàlla ne maa kunna nekkuñu woon naxudu di jël di tibb min luqmatin ci dank illaa lu dul raba day fulaliku day gën a rëy min asfaliha ci suufam aksara minha lu gën a bëri loolu te loolu bi bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu ñëwee ba toog loolu la la mbir ma xew loolu tamit day wane karaama wàllu yi te karaama Seydina Abubakar radiyallahu anhu lay gën a wane maanaam mooy ne mooy di lekk dara te que ndab li bougé mbir mi day gën di rëy maanaam day gën di fulandiku ci suuf lay lay gën di bëri maanaam bu ñu tibbee lekk affaire bi gën a puus ci ci ci suuf loolu day wone maanaam euh, ni Seydina Abubakar radiyallahu anhu def kaala maanaam euh, euh, qaala mu ne yaani mi ngi ci namm ne hatta mbéte shabi'u ñu mos maanaam lool la ci namoon du ma ko ñàkk du ma ko laal fekk maanaam yéen suuroo leen wa saarat mbir ma nag mujj doon ak sara lu ëpp mi ma la nga xam ne kaana sax la nekkoon qabla zalika lu jiitu ñu koy teg lu jiitu loola maanaam lu jiitu sax ñam ba ñu koy teg a fulandiku loolu day wone barke bu rëy rëy bi ci Eh, eh, ci ci ci ci ci ci séddalante séddaloo ay lekk yooyu ah mu daf may fàttali eh, benn mbokk na moo ma ko nettali bi ne Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu da leen a wax ne leen man bës na bi mu nekkee xale moom comme teen ñoom boroomi alal la ñu woon papa daf leen a joxoon da leen a maanaam yaayam da ko daan waajal benn mburu moo xamante ne da ci daan def maanaam am solo daal jox ko. ngir bu xeetu récréation yooyu bu amee ñu mu kii comme nii xale yi comme ñu bari nañ koy defal xale yi mais moom bu daan dem comme que daka daan kii moom da daan bëgg di séddoo ak ñi ci def ñëpp waaye bu ko demee bu séddoo yeeg ñeen nit ñi da daan gis ne mbir mi nam tolloon rek lay continuer yàlla da ciy def barke ba ñuy nekk ci classe bi yëpp dañ ciy lekk te mbir mi day mel ni lu lu wuusewul lu bari maanaam loolu maanaam nga te loolu maanaam loolu mbir la moo xamante ne la. boo xam ne yàlla da koy def ci ñi yiwén dégg nga maanaam dañuy dañuy dañuy jàpp ne moo tax nit ki day jàpp ne buy joxe day ñàkk fekk buy joxe day gën di am buy def day gën di am ten lépp loo xamante ne da bëgg dootoo ko ñàkkati loolu secret la bu leex ci ci ci ci ci li mooy loo bëgg dootoo ko ñàkkati rek fexeel ba di ko joxe soo amee ñetti yére nga joxe benn nga xool da ngay gis da ngay jékki fukki yére ñëwaat ci lu gaaw sax en plus voilà c'est que boobu waxoon naa leen ko boo demee ba xaw a ñàkk yor xaalis bi bëreetul ci poche bi ñëw génneel benn 10 euros wala 20 euros nga daal koy joxe nga daal di nga gis léegi affaire bi dellu si waat maanaam day multiplier wu nga génne waat tuuti affaire bi multiplier waat ñu waat yàlla noonu lay doxale waaw loolu moom secret la boo xam ne daanaka ko xës xam moom daanaka daanaka ñàkk dana la jafe waaw ñàkk dan la jafe. maanaam même booy korkora sax fexeel ba génne lenn rek nga saraxe ko ngir yàlla léegi nga gis affaire bi dellu ci waat moo li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wasallam sayyidat a radhiyallahu anha ne ko bi mu ne ko mais lii rek ka ñu defe amatuñ amuñu lu dul lii mu ne ko déedéet fekk dañoo yàpp la woon mu séddale lépp ba mu des tuuti mu ne ko mais lii rek ka ñu defe mu ne ko déedéet lépp maanaam yow ñàkkuñu lu dul lii parce que lii bu ñu ko lekkee day jeex li ci def nag maanaam yiwule fa yàlla hmm. bu ñu yàlla dencal dégg Eh, waaw dégg nga mu ne fa nazara mu daal di xool ilayha ci moom Abubakar radiyallahu ta'ala sayyidina Abubakar radiyallahu fa iza fekk ne hiya ndab la kama ma nga nekkoon hiya nam meloon rek awwala boog ak sar mu gën a bëri min ha ci lii fa qaala mu wax yi ñeel soxnaam si ne ko yaa ukhta bani Firaas e eh, yow doomi yow mbokki bani Firaas maanaam mooy yow ñi bokk ci doomu ba ci ban ndax ndax ñoom maanaam eh, banu Firaas lañ maanaam ñoom ñooy njab maam ñi mbokk moom famille bi mbokk mu ne ko ma hada lii lu mu doon xaalat mu ne ko laa maanaam du dara maanaam comme fii tamit moom laa boobu tamit comme dañuy wax zaida la wala du dara wa ay ayni maanaam waat naa ko sama seddug bët maanaam loolu mooy eh, seddug bët mooy comme bu ñu naan akarallahu aynaka yàlla na yàlla seral say bët maanaam mooy yàlla na yàlla seral say nag say rangoñ voilà wala boog qurratu ayni mooy loolu mooy loo xam ne day sedd bët mooy day day day day comme bu ñu naan ah, moom vraiment man ba te sama doom ji daal bi mag yi bu léegi daal sama rangoontu fer na maanaam li muy tekki rek mooy gis naa ci moom lu ma kontaan loo loolu lay tekki maanaam wolof day wax seddu xol wala seddu rangooñ wala yu mel noonu qurratu ayn mooy loolu mooy seddu xol wala seddu bët maanaam fii lii tamit mooy ne euh, lii mooy du du waat yi nga xamante ne mooy dañuy waat waat yu sérieux yooyu mooy comme comme comme comme rek euh, sama tëraayul ba mel mooy seet yooyu la rek sama sama sama sama bopp doom xeet yooyu loolu la daal hmm. mais nag loolu kenn du ko waatee ci lu sérieux maanaam dañ koy wax nii rek comme comme par exemple wolof yi ni mu la nga ne yàlla na nga dee hmm. maanaam fekk jubluwu ci loolu ñaaw daal maanaam da ko wax noonu rek dégg nga mu ne la lii giñ naa ngi lii lii léegi ak aana tey jii ak sara ak a bëri fi mu toll min xaa ci moom xabla zalika ci la jiitu woon bi salaatu marratin ci ñetti yoon maanaam ñam bii ni mu toll nii lii gën naa bëri en fait que ñetti yoon biñ ko bi laataa ñuy tàmbalee lekk laataa ñuy tàmbalee lekk fi mu toll lii mbir mi gën naa bëri ñetti yoon mu ne fa daal di lekk Seydina Abubakar radiyallahu minha moom ci mbir ma Abubakar Seydina Abubakar radiyallahu doog a tàmbalee lekk wa qaala mu ne innama li am ba des mooy kaana nekkoon na zalika lële mooy waat ga mu waatoon ne du ma du ma ci mbir mi. du ma ci lekk mina seytaane ci seytaane la jóge yaani maanaam mi ngi ci namoon yamiinahu waatam ba summa topp nag akala mu lekk min haa ci moom luqmatan ab dank summa xamala xamalaha mu daal di jëlaat ñam yóbbu ko ila nabi jëm ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom lu mu am ci yenente bi la jëm sallallahu alayhi wa sallam loolu maqaama bu jafee-jafe la te moom rek ko jago radiyallahu anhu sayyidina Umar radiyallahu anhu moom li muy màgg màgg genn wàllu alalam la joxe Seydina Abubakar radiyallahu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wane ni Seydina Abubakar radiyallahu anhu secret bi ne ci moom ak màgg gi mu màgg te keneen dabu ko keneen fekku ko ci keneen jegewu ko ci loolu Yonent bi sallallahu alayhi mi ngi koy leeral ci événement boobu bokk rek ci ko mu la mooy ba mu ñëwee eh, yéen Seydina Omar radiyallahu anhu indi genn wàllu alalam mu ne ko loo bàyyee mu ne genn wàllu alal la moo loo bàyyee sa njaboot mu ne ko sama genn wàllu Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu ñëwee alal ji yëpp la indi lépp lépp bawul dara bi mu ñëwee indi ko teg ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko loo ba bàyyal mu ne yàlla ak yeneen taam bi laa leen bàyyal sallallahu alayhi wasallam waxul ne dara wala mu ne yàlla déedéet ak yeneen taam bi moom laa leen bàyyal sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy lan mooy su mooy ne moom su amoon lu mu joxe waat sax yeneen bi sallallahu alayhi su ne waaw waaw baax na waaye nag jëlal yi nga yóbbu sa njaboot dootul nekk ni moom Seydina Bokar moo leen ko jox waaye yeneen bi moo leen ko jox sallallahu alayhi wasallam waaye ngir won nit ñi ne leen Seydina Bokar radiyallahu nii mu mel xaal la bu mu wéetoo ci man te nii la mel te dafa dëggu ci moom joxaat ko dara alors que bu ko Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ba mu ko defee daf koo joxaat alal ji ba mu ñëwee indi alal yëpp daf koo joxaat mais na Abubakar parce que xam na ne. munul mel comme Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam jox lépp yenente bi noonu salaatal après njaboot gi moom ak njaboot gi mu am dara dara bàyyi fa dara lu dul yàlla ak yenente bi sallallahu loolu moom loolu moom moo ko man voilà moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu secret boobu la yenente bi saa doon feeñal ci xew-xew boobu noonu dégg euh, mu ne fa asbahat mu daal mujj nekk nag ñam ba mujj nekk indahu fa yenente bi sallallahu mu ne wakaana nekkoon na nag bay na naa suñu diggante wa bay na xawmin ak diggante aw nit ak dun ak kóllëre bu ñu fax nee na fa madaamu daal di wéy al ajalu ah waxtu wax maanaam waxtu yi kóllëre ga wéy nee na mu daadi di ñuy tàqale na ashara rajulan fukki góor ak ñaar maanaam mu mu tàqale maa kulli rajulin maa ànd ak kulli rajulin bépp waaye minhum ci ñoom unaasun ay nit allahu buur yàlla alam moo xam ne kam ñaata maa moo ànd ak kulli rajulin bépp waaye maanaam bu yeneen bi sallallahu alayhi jël nit ñi fukk xaajale leen ci fukki fukkim teg ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy waa euh, euh, ahlu euh, suffa ñooñu fa akalu ñoom ñuy lekk min ha ci ñooñu ajma'u nañ mboolem seen aw wala boog kama qaala ne nii la waxe maanaam muy wuuru wóoru ko ne loolu la wax moo tax maanaam Abu Osman moo sikki sàkka euh, kon hadith bi mooy hadith bi mujj ci di wax ci wàllu euh, te te te te wàllu waxtu yi te kon muy leeral ne maanaam ginnaaw maanaam ne tamit nja maanaam sa gan yeeg sa njaboot dafa am tamit waxtu woo leen war a jagleel loolu tamit hadith euh, bi bokk na ci lim ko li muy bokk na ci li hadith bi tamit di tegtale. Euh, wala boobu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala mujjee ko indi euh, tamit di wane ngëneel gi nekk ci sàmmonteeg waxtu maanaam ba indaale ci karaama yi ñi nga xamante ne moom mooy Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu euh, ak it li ñu jotoon a wax maanaam ne ci buntu bi bi ñuy wax ne lii moo tax mu indi buntu bu nekk maanaam ñetti buntu yi ginnaaw maanaam ni mu leen toftalee moom la ñu wax ci njaal benn bi ñuy tàmbali xadis bi imam al-Bukhari dina ko indi waat xadis numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-un imam Muslim dina ko indi xadis numéro trois mille non xadis numéro deux mille cinquante-quatre imam Ahmad ibn Hanbal dina ko indi xadis numéro mille sept cent quatre mille sept cent douze ak mille sept cent treize kon dañu gis ne euh, waa euh, euh, maanaam waa saxiix yi ñoom ñoo indi xadis bi waaye waa sunani ñoom indi woñu xadis bi ci jeextal bi kon lii moom mooy xadis bi mujj ci xadisu ci kitaab muy six cent deuxième hadith euh, imam euh, al-Hafiz bi muy jeexal euh, ci mu ne hadith bi mu ne téere bi mooy kitab mawaqit dafa am téeméeri hadith ak fukk ak ak juróom-ñaar ci ay hadith la am amma hadith muallaq yi ci yooyu yëpp fanweeri hadith la ak juróom benn yi ci def yëpp dañoo jokkaloo Euh, li nga xamante ne mooy li ci nekk maanaam li nga xamante ne mooy li fi ñëw te ñëwaatul woon feneen moom mooy quarante mooy mooy quarante huit xadis ñeent fukki xadis ak juróom-ñett li ci baamu te baamu ci yu jiitu yi mooy soixante neuf xadis imaam muslim dëppoo na ak imaam al buxaari ci mbooleem xadis yi fi nekk ba mu def fukki xadis ak ñett te moom mooy xadis sayyidina anas bi muy wax ci. Euh, sujjóot bi sujjóot yi ci euh, ak sujjóotu ala zahairi <coughs> maanaam yi ñuy sujjóot ci kaw mbir yi euh, te imam Bukhari génne na maanaa bi ak xadis bi nga xam ne maa aarifu shay'an xadis bi tàmbalee boobu ak xadis bi nga xamante ne mi ngi ci maanaaw bi mu naan haadihi salaat qad diyat bi mu naan julli gi yéen a ngi nii neenal ko mooy bi muy ngañ gaay ak xadisu Eh, Seydina Ibnu Umar bi radiyallahu anhu bi mu naan abridu na ngeen feral maanaam feral leen ci ci ci tisbaar ak hadith Seydina Abu Sa'id eh, ak hadith Seydina Ibnu Umar bi radiyallahu anhu bi ngi wax ne innama baqaa'ukum fi ma salafa qablakum maanaam moom mooy hadith bi wax ñaari hadith yooyu te muy wax naan eh, waa ahlu waa ñu njëkk ñi dañ leen a ñëw indi loo leen julli maanaam liggéey loo leen liggéey loo leen ba tisbaar bi sera ñi noonu ak hadith na Abu Musa al bi radiyallahu anhu bi mu naan euh, misaalu jullit ñi ak yahuud yi maanaam mooy bi ci tegu rek juste ak hadith masalul muslimin wal yahud ak hadith sayyidina Anas bi mu naan kunna nusalli al-asr mooy bi mu naan ñun dañ daan julli tàkkusaan fekk na maanaam hadith boobu euh, mais ñoom ñaar te dëppoo nañ ci cosaan bi waaye hadith sayyidina Abdullah ibn Mughaffal bi tamit ci la bokk mooy bi mu naan laa yaghlibannakumul a'rab mooy bi mu naan ci bi mu naan mooy atama bi muy wax ci affaire atama ne bu leen ko jullee bu leen ko bi bokk bu leen ko tuddee timis ak hadith sayyidina ibn Abbas radiyallahu anhu na lawla an ashqa mooy ne fii nii julli bi waxtu wii la mooy di liggéey bi ak hadith sayyidina Sahlu ibn Sa'd ibn Sa'd naan kuntu atasahharu mooy fi mu naan ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak hadith bi muy wax ci ñaar raakaay ginnaaw takusaan radiyallahu ta'ala bi muy wax ci ginnaaw takusaan ak hadith sayyidina Abu Qatada bi radiyallahu ta'ala ci bi muy wax ci nelaw eh, wala suba gi maanaam mooy bi ñu jullee bi ñu bi ñu bi ñu biddantee mooy te Seydina Bilal waroon leen a yee radiyallahu anhu ak euh, waaye euh, Seydina mu waaye imam Muslim rahimahullahu génnee na cosaanu xadiis bi ci beneen wàll waaye nag dafa leeral mu ne waaye ñu moom leeraloon na ci sara bi neen ñoom ñaar ñaari xadiis la yu wuute ci ñaari xissa yu wuute mais dégg nga mu ne wallahu alam Euh, mu ne waaye am maa li nga xam ne moom mooy ci asar mawqufa yi mooy nga xam ne dañoo yem ci ay saxaaba ci ay saxaaba wala ci taabi ci taabi moom ñetti asar rek la euh, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam euh, kon lii moom mooy kon mawaqif li ji aju moom mooy ne kon nit ki war ne sàmmonte ak maanaam ci jaamu yàlla mi ci lépp boo ko ne imam al-Bukhari ni mu ko mujjële mooy ne nit ki temps ci bopp la war a sàmmonte maanaam la war a jox gëdd te euh, nit moom mooy dañuy wax ne a euh, euh, suufi ibnu zamanihi wala ibnu waqtihi dëgg ki suufi dëgg ki sell mooy nga xam ne doomu waxtoom la maanaam mooy ne jamono ju nekk dafa am lu ca war jamono ju nekk dafa am lu ñu war a doxale jamono ju nekk jaamu yàlla yi nga xamante ne moom lañ ci war jamono yu nekk dafa ay xàq yu la yàlla amal ci ci jamono jooja am yoo ko amee ci jamono jooja maanaam jamono ju nekk dafa am ay yitte yoo xam maanaam nit ki dafa war di sàmmonteeg jamonoom ba nga xamante ne ndax waxtu julli yi boo gisee ñu koy wax mooy am solo gi mu am solo mooy ne da nga war a organiser sa dund ci lépp ah, ba nga xamante ne julli yi boo boo réussir yi organiser sa julli noonu ngay mën a organiser sa yeneen xeetu jaamu yàlla yi naka noonu bu fekkente ne neenam nga ko nag yeneen yi noonu nga koy mën a neenale naka noonu tamit julli ah, ah, nit ki nga xam ne dafay sóobu ci yoonu yàlla tamit dafa war a sàmmonteeg jamono ji maanaam temps bi mu ban koo paase ci ay seetaan film ay seetaan théâtre ay ay sketch ay ay fo ay yu mel noonu nga xamante ne euh, ay seetaani ay dem seetaani di match ay xeet yoo xamante ne maam yëpp ay perte temps la maanaam mu concentré wu ci ne temps wam léeg-léeg sax mu jaral mu am temps boo xamante ne ngir boppam la maanaam day toog wéet ngir di xalaat yàlla ngir di tudd yàlla ngir di sikkat mu wut tamit temps boo xamante ne ngir sàkku xam-xam la parce que sàkku xam-xam dafa nekk loo xam dafa ràññeeku ci képp kuy sóobu ci yoonu yàlla maanaam loolu noonu noonu moo tax ni waxtu yu julli yi nag julli nag mooy ni dajale lépp comme que am xam-xam julli boo koy def da nga ci karaale da nga tudd yàlla da moo tax waxtu yu julli yi mat a xel beneen bi def mooy ne am na waxtu yoo xam ne da lay faat lépp lu la faat tamit nga war koo rattraper maanaam waxtu yi nga xamante ne moom lañ doon yiñ doon traité maanaam ne li faat li nga xamante ne romb na nangam nangam dañ ko war a rattraper loolu tamit nit ki daf koy war a jàngee ne addunaam lépp lu ko ci rëcc mu jàpp ne rëcc na ko à jamais feek mi ngi bakkanam dara rëccu la te fu nit mën a yegg mën nga faa yegg maanaam tàmbaleel nga jël ne tey damay fas yéene dem sama yoon te fas naa yéene laxas damay dem ku dem danaa dem ku demul danaa dem nga gëm ko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 question incha allah comme mm-hmm. on a vu dans on avait oublié de faire une prière dans on a comment on a ça avec les inférieurs à 5 et supérieurs à 5 est-ce que dans ce cas-là c'est

waaye nag masalan sujjóotuma woon ñaari sujjóot ci rakka sangam comme que dafa yàgg day daal di yàqu kon mooy julli googu yàqu na te julli googu yàqu day daal di war ma daan koy def loolu moom moo ma fàttaliku woon ne julleegu ma woon ñooyam képp wallahu taala alam bu fekkente ne nag dafa nekk loo xamante ne du farata maanaam la ma rëcc du ponk ci biir julli gi bu boobaa comme par exemple tari wu ci kaw comme par exemple euh, fàtte naa tari saar wala yu mel noonu ci rakka bu njëkk bi wala yu mel noonu xeet yooyu loolu moom après loolu garawul loolu doo doo doo doo ngay continuer rek bu fekkente lu waroon moom lu waroon a tax ma sujjóot la sujjóotu euh, sujjóot la bu boobaa bu ma jullee ba pare laaj sujjóot ba salaam ngir réparer la loolu moom mooy li jaaru amma fuqaha maliki yi am na ci ñoom ñu bari rahmatullahi alayhim xam ne jàpp nañ ne fuqaha bu sujjóot bu dee qabla salaam nga waroon a sujjóot bu boobaa bu yàggee de yàqu. waaye xaqiqatan euh, comme que ñoom ñaari ay sunna rek lañ maanaam li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne sujjóot bi même bu dee baada salaam bu dee qabla salaam laa ko rende sax te te defuma ko ba fàtte ko ne damay dal rek def sama baada salaam wallahu ta'ala a'lam ba mu def mu nekk loo xamante ne xaqiqatan mënta ñàkk voilà comme fàtte comme toog par exemple mu fàtte toog ci ci taaya bi wala yu mel noonu loolu ponk la boo xamante ne maanaam mënta ñàkk voilà introduire son avis, euh, le médecin qui a une intervention, mm-hmm. euh, donc par exemple il prie euh, dans sa tête euh, ou dans son cœur. non day déedéet déedéet déedéet day wax du du du julli ci xelam de médecin bi buy opérer day julli ci day wax bu waree tari Fatiha ak saar da koy tari ci kaw c'est que li mu mënta def mooy mouvement yi mu mënta def comme ay sujjóot xam nga mënu ko record sax tout dépend parce que record bi. bu sëggee maanaam jël loxo bi teg ci oom yi nekku ci li ci war kon moom mën bu dee mën naa sëgg day daal di sëgg mais su fekkente ne mënta sëgg tamit ndax fii hauteur fi ñu teg kii bi fi mu ne mu war a rek day daal def mouvement rek bu koy tegtale maanaam li mu tekki daal mooy day def li mu man li mu manul mu bàyyi ko loolu lay tekki. Euh, déedéet du ko refaat. waaw waxoon nañ la ko nee nañ la euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon euh, sayyidina euh, Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ne ko salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan wa in lam tastati' fa ala janbi loolu hadith la bu nekk Sahih Imam Bukhari dinañ ko gis insha Allah mu ne na nga julli nga taxaw soo ko mënul nga toog soo ko mënul nga wetu maanaam loolu mooy wane ni kon li nga mën ngay def te alquran moo ne fattaqullaha mastata'tum na nga yàlla li ngeen man li ngeen man nag li muy tekk mooy ragal yàlla mooy def li la yàlla digal bàyyi lim la tere te nga teg ko ci leer bu tukkee ci yàlla maanaam mooy alquran ak sunna te mu tegu tamit ci xam maanaam ci ci dëggu ci ni nga jubloo ci yàlla loolu nag bu fekkente ne mbir mi noonu la demee kon bu ma yàlla digalee ma julli nam ma ko digalee noonu laa ko war a defee waaye sama kiim kattan bu fekkente ne mën naa mën naa rekoor ak sujjóot ma def ko su ma ko manul ma def li ma man loolu mooy dalil bi dans le service Là, on a parlé de plein de décès là. Mais du coup là on, on suppose qu'il y a toutes les autres personnes qui n'avaient pas payé de la roussane. Waaw ñoom ñëpp waaw. Euh, mais du coup ça je comprends pas comment on met en parallèle avec les hadiths qu'on a vus avant qui disent qu'on ne fait pas de la roussane, ça annule toutes nos mauvaises actions. d'accord euh, non non non non non déedéet parce que lii ñoo ñoom moo tax ñoom dañoo préoccupé woon dañ ko fàtte ñoom julli gi dañ leen mbir mi dañoo nekkoon tellement ci affaire yi que maanaam ci di préoccupé wu ci xeex bi ba xam ne dañoo fàtte woon ne julli jot na moo tax Seydina Omar ma anhu ne mais man ma sax nee na ma maa kut kittu usalli usalli al-asr hatta kanat ash-shamsu fa xaw ma woon sax di di di julli gi maam jegewu ma woon sax di julli tàkkusaan ba jant bi di xawa a so maanaam ci jamono jooju la leen tiim ki lay doog a rendre compte ne julleegul tàkkusaan ndax waxtu wi dafa gaaw maanaam ki fàtte nag kooku amul bàkkaar looloo tax indi woon nañu hadith sayyidina Anas radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne laysa laysa tafriitu fi an-nawm innama tafriitu fil yaqظa ne ak ak ak sàggante nekkul ci nelaw ci ci ci nelaw waaye mi ngi ci yeewoo maam te te nelaw moo fàtte ñu nuroo loolu moo tax euh, te lii tamit moo tax borom moo yuute ndax dañ ko folli wala folli wuñ ko euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale woon ci jotaay yi ci tegu mais euh, comme Hanafi rahmatullah jàpp nañ ni folli wuñ ko tout dépend ci bu demee noonu ba nga xamante ne nit ki lépp carrément maanaam du loolu moo tax ñi ci def loolu lañ koy wax lan lañ leen di wax mooy de naan leen yëg mais yow cas de bi ngeen présenté ne nit day dem ba tàllul dara dara dara dara du mën a julli ngir ndax xelam sax du ci mais kooku moom ak kii fàtte te mooy xaal bi daloon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono jooju maanaam boo xoolee daan ko xilaaf yi lay gën a jege wallahu ta'ala a'lam euh, euh,

maanaam l'islam tey bu lay jaamuloo yàlla te yaakaar naa loolu gisoon nañ ko ci bi ñuy ja wax affaire u jàpp kitaabul wudu loolu gisoon nañ ci lu ba maanaam tey bu may jàpp bu ma bu ma raxasee sama loxo bi li lott sama njort mooy ne mooy ne lépp mat na loolu moom li ma leer ñu nuroo ci maanaam tey euh, euh, bu ma bu ma njortee comme tey par exemple euh, bu ma njortee ni jant bi sama parce que heure bi jot na maanaam ne galabatu zanne moo moo fi ne wóoruguma parce que xaw ma exactement ban heure lay sox mais gis naa ne li ma gis ci biti li mu may tegtale mooy ne njort mooy jant bi sona bu boobaa damay dox bu jant bi génnaatoon dara du ma parce que galabatu zanne kal muhaqqaq li ma li noot sama njort moom li ma wóor ñooy comme ni mu dalee woon yéen sa sa euh, jamono nit ñi jamono yent bi ci bopp sallallahu alayhi wasallam jant bi dugg jékki-jékki ñu foog ne dafa dugg ñu jékki-jékki mu génn fekk gaa yi doog nañ bu pare mais dara waru leen wallahu ta'ala alam voilà c'est ça maanaam bu demee ba noot sa njort la noot sa mooy que euh, que que que voilà forte présomption voilà forte présomption hmm. Hmm. Hmm. après euh,

bi yenn parties yi di effacé wu moom mi ngi dugg léegi. mais je veux euh, bu duggee rek. bu duggee à l'œil nu boo ko xoolee mu dugg dugg dugg dugg ba jékki-jékki dugg yu xonk yi rek def ci kat ci kanam ak yu weex yi jeex na. donc jusqu'à jusqu'à heure boobu la mooy heure bi nit ñi di dogu tamit maanaam heure boobu lañ tere mu dugg avant juste avant ñuy julli avant ñuy noddu parce que il faut que loolu am ñuy doog a noddu mënuñu woo nit ñi kaay leen julli fekk jant bi duggagul carrément non amul taal. waaw waaw waaw waaw deux rakka ay moment boobu lañ ko mën a def waaw bu xësee ba dugg rek jeex na. waaw. après le moment qui intervient. voilà juste après le moment. juste après le moment. donc l'heure de dans les calendriers, l'heure qu'on a de coucher du soleil. Mmh. Cette là elle est après le moment de la période qui est déconseillée, elle est avant. voilà voilà voilà c'est ça. voilà. mais du coup timis mooy bu jant bi duggee ba pare moom lañ naan la timis jot na du moment bi jant bi di dugg lañ naan la timis jot na de jant bi nga xamante ne moment bi nga xam ne jant bi dugg na ba pare xoolal nuage bi su ne bu nekkee ni kii bi euh, l'horizon nekkee nii. jant bi jékki-jékki rouge après day jékki-jékki nga gis ko muy dugg yow gisatoo ko muy dugg nii donc partie bi ci suuf nii dootoo ko gisati muy dugg di dugg bu duggee ba def nii jeex na heure boobu la ñuy nodd heure boobu nga mën a naafila pour ñuy wax ne mën na ne. mais le moment c'est le moment où le soleil est en train de coucher. Ah voilà, mais donc c'est ça que je veux dire, en fait ce que je voulais dire. De se coucher je voulais dire c'est mais non moment boobu ba tey ñu ngi ci waxtu tàkkusaan bi jeexagul waxtu tàkkusaan bi jeexagul heure boobu boo jullee tàkkusaan ba balaa loolu jeex sa julli julli nga tàkkusaan heure soo amee benn rakka avant jant bi def nii carrément am nga tàkkusaan heure. la question est pas en fait quand on dit que entre tàkkusaan et timis bon, en fonction des mazhab il est déconseillé de de prier ça c'est une période donnée. donc cette période elle va bien de tàkkusaan jusqu'à timis. voilà. mais donc le moment et après on a dit comme il y a cinq moments un des cinq moments c'est aussi on a dit le coucher du soleil. waaw cette période là elle est incluse entre tàkkusaan et timis. la bokk

parce que day gaaw danaan nii moment boobu rek lañ la wax moom moom lañ ne la boobu dafa gën a garaaw boobu lañ la wax ne la ñu bari dañ ne dafa xaraam yeneen yi def comme Maliki yi ñoom moment yi dañ ne dañ ko sit kese moment boobu rek te Hanafiya yi dañ ne la même moment boobu yow boo boo doon fay mën nga ci yeneen moment yëpp mais boo yeggisee ci moment jant bi di commencer dugg moment boobu dañ la koy tere léegi ba keroog mu dugg carrément bu xasee nga julli sa julli maanaam importance moment yi rek mooy différence bi jeex na dafa amoon waaw hmm. par rapport ak exemple bi nañ joxe woon sànq mais hmm. ku ku doon xool par exemple gis jant bi dugg hmm. nga doog après mu génnaat waaw dama xawul comprendre boobu buñ buñ jëlee am na beneen acte bu doon beneen kii règle bi c'est ko yaakaar naa bu doon kenn du bàyyi xel laa yatabaru bi waaw bi zannil bayyini xata'u waaw duñu bàyyi mais c'est parce que lii euh, da ngay ko moo tax da ngay continuer di woor looloo tax da ngay continuer di woor maanaam moo tax ñoom dañoo continuer bi ñu gisee jant bi jógaat rek parce que niir moo leen ko nëbboon maanaam ndeke ne duggutoon niir leen ko nëbboon moo tax dañoo continuer woor mais après fayu ñu bis bi maanaam kooku moo ki ki ki ki lekk te juum